moo tax waajuru yonent bi alayhi salaam ci kaar bu mel nii Seydina Abdallah <laughs> keroog bi nga xamante ne nii ci la ànd ak baay ji muy Abdul Muttalib am na jigéen ju ñu doon wax Fatima ju ko doon jéem a sàkku ngir leer googu ngir loolu mais borom bi xam ne kii du pour moom da koo tegani ne moo tax borom bi sélection la defal yonent bi alayhi salaam waaw min xiiratil karami lil xiiratil karami sa waay way moom la boroom xilaas am na nu mu ko waxe waaw keroog waaw wa abdu mutallibin min ba'du marrayla fatati zurata zatil majdi wal karami marra ala imra'atin tud'a bi fatimatin tabghil mamala ilayha wa yalam turani boobu la voilà <laughs> waaw marra ala imra'atin tud'a bi fatimatin tabghil mamala ilayha wa yalam turani <laughs> waaw yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi Abdallah bi mu àndee baayam Abdul Muttalib am benn jigéen romb nañ ab jigéen bu ñu naan Fatima muy sàkku Abdallah jeng ci moom ngir am lu mu séq ak moom ndax leer ni la bëgg a récupérer mais xamul ne borom bi dafa sélectionné <laughs> non yonent bi alayhi salaam comme ni mu ko waxale boppam man masumaa jóge ci ay relation bu jaarul yoon déedéet mukk waaw waaw moo tax borom bi da koo éliminer femme boobu teg ne waaw kon loolu la mooy leer googu xam nga ko moomoon sayyidatu fa Amina ki ginoonu wóor ci jigéenu jamonoom ginoon cee sell ginoon cee baax waaw kooku la kooku la wahiya hiina idin alan nisa sharafan wa nisbatan wa fikhaaran min jududihim wahiya hiina idin alan nisa sharafan wa nisbatan wa fikhaaran min jududihim jazallahu sayyidina alhaaji Malik no billahi alayhi ridwaanul maaliki waaw mu ne wëyee gis nga soxna Amina moomu hiina idin jamono jooju ala nisaa sharafan jigéen ñépp moo ci gënoon a tedd aw askan waaw ci ay jikko waaye wa nisbatan ak fi mu bokk waxtu xaaral même bu dee ci wàllu ak wàllu ay ay nasab fi mu bokk askan bu dee lu nit mën puukarewoo kenn féetewu ko woon kaw min juruudihim ci seen man ja allahu akbar borom bi moo sélectionné moo tax loolu liñ fi bëggoon wax mooy Seydina Isma Ibrahim bi mu ñëwee bokk na ci mission yi ko fi yàlla yebal si mu ñëwaan Makka bi mu ñëwee borom bi def ne fekk fi borom kër doom bi Seydina Ismaïl alayhi salaam mais mu fekk fi soxnaam waaye ci série de questions bi mu ko laaj laaj.

ya ñoo ko gisandoo dund gu metti rek katar waaw fii bii xin wa shidda rek waaw li gis tamit Seydina Ibrahima alayhi salaam neewu ko man maay baayam nangam déedéet waaw mu ne ko fa idaa jaa zawjuki bu sa boroom kër dikkee do joxal ma ko samay nuyoo waaye nag xamal ko ne nee ko na soppi buntu këram na ko soppi waaw buntu kër gi fi mu tegu du fii na ko soppi dégg waxal ma ko lool allahu akbar mooy cax na ko taxamul jëliwul jëliwul allahu akbar waaw léegi ndax jigéen gi la melale buntu kër ndax mooy ki waxtu boroom këram li taskunu ilayha moo tax yeneen saa ne jigéen gi gën mooy gi nga xamante ne nii boo ko gisee kontaan waaw boo ko bàyyee sa gannaaw sa xel day dal parce dina la wattul sa alal dina la wattul boppam li nga am ci moom kenn du du bànneexu ci kàddoom wala ay doxinam ak wala ak kiiwam jamais waaw waaw kii nag moo tax mu melale ko buntu ndax ku bëgg accéder ci boroom kër gi yu bari kilifa yu bari yi tax ñu yab leen ci seeni soxna la jaar te duñ ci bàyyi xel dañuy jékki ñépp yab leen ñoom nag nanduñ dara duñu xam fan la jóge ndekete yoo ci seen soxna si walla seen soxna yi la jaar parce que bu dee da nekk kilifa ak diine bu ñu xam ci diine xamal ak cell lépp lu diine tere say soxna melo ko di xeesal di meesu di parfum parfum yoo xam fuñ jaar ñépp xam ne soxnaay sëriñ bee fi jaar lépp di lu xaram tegu ci lu xaram léeg-léeg mu invité sax ay ngumbe ay ngumbe lay organiser te mooy soxnaay sëriñ bi loolu nit du gaawtu ne sëriñ bi xool leen ñoo nangam parce que mën naa wax ak moom faalewu ko comme li say naan wax yow bu dee ay yonent alayhimu salaatu saam yi la gis wax léegi ñoom la seen soxna doxaleek ñoom nee nan ngay xalaat ci waliyu ak nit ku baax man na nekk wax nañ te njort boobu nga war a jëkk am yow nit ki te ne ah man ne njort mam mooy wax naa ak moom amaana nag soxna si moo demee noonu ba kera ngay am lu leer luy wan ne ah moom sax moo ko ci jàppale waaw bu boobaa nag mais loolu rek day tax gaa yi ko waaw surtout bu dee faay bi ci moom la jóge nit ñi gis ne da la ko topp ci ay bànneexam te bànneexam yi mu ko topp dafa wuteeg li yàlla digle dafa wuteeg li yonent bi saa saam jàngale Seyna Ibrahim melale soxna si buntu kër mu ne ko bu ñëwee nee ko yughayyiru atabata babe léegi ñu continuer mu ne fa lamma jaa Ismaïl bi nga xam ne Seydina Ismaïl ci leen agsi ka annahu anasa shay'a bi ñëwee mel ni daa am lu mu xelmati am na daal lu mu yëg <laughs> waaw allah bu mu njurukaay dafa foor waaw waaye tamit leer leer bu wàccee fenn boroom leer bu fa ñëwee léeg-léeg dina xam ne fii leer amoon na jaar na fi ko am na leer gu fi jaar <laughs> waaw ne ko euh, mel ni daa am lu mu sentir fa qaala mu ne ko hal jaakum min ahad est daa am ku leen fi dikkaloon sama gannaaw qaalat na'am ne ko ndaw si ne ko waaw am na ko fi dikkoon <laughs> jaanaa shaykhun kada wa kada <laughs> am na daal benn paa fi ñëw nangam ak nangam nettali nettali bi baatle toog fa saalana anka laaj na ñu nag ci say mbir waax parto xalaate naa ko fa saalani kayfa aishuna laaj na ma naka la ñuy dunde fa axbartuhu ma xabaare ko ne ko ana fii juhdin man moom sama sëy bii coono wa shidda taraay waaw mooy jigéen bu boo xam ne làmmiñam yo moo ab sëy du ci muñ dara waaw ba pare day jéebaane boroom këram di ndax loolu dafa ñaaw ci deru boroom kër quoi ngay yàq deram noonu parce que boo nee man moom sama dund ci tar la nekk mooy kon ki ko yor nit ñëpp dañu naan kon ki ko yor yoru ko yor bu baax waaw waaw akbar ay parole blessante il méprisante léeg-léeg kat euh, nekk yoo xam ne euh, euh, nar la sax waaw wala même muy dëgg waaye dañ laa muñ loo kasawan loo bëgg nga def sa boroom kër bi bu manu la tawi or day tawi or hein mu wax ko lool qaala seydna ibrahim ne ko fa hal awsaaki bi shay ne ko góor googu paa boobu nga ma wax est dénk na la dara qaalat na'am mu ne ko waaw am na lu ma dénk nee na daal am na loo xam ne waxoon na ma naa la ko wax amarani an uqri'aki an uqri'aka wa yaqulu ghayyir atabata baabi nee ma jottali la nuyoowam tama ne la na sa buntu kër gi nga soppi ko bi mu ko waxee ca Seydina Ismaïl na ko zaaki abi ne ko zaaki abi wa qad amarani an ufaariqaki alxiqi bi ahlik <laughs> fa tallaqaha ne ko koo kii nga ma wax nag góor googu mooy sama bàyyi man mii di sa boroom kër di Ismaïl xam nga lan la ma digal ci wax jooju ji ju nga ne moom la la wax moom la la wax kooku daf maa digal saa baay moo ma digal ma daal di lay bàyyi allahu akbar mooy ma wàcc la mooy ma fase la waaw zaki abi waaw koo koy saay bàyyi loolu la ma digal kon nag alxiq yi man ngaa dellu demal sa kër mooy banaa la waaw birrul waalidayni waaw <laughs> birrul waalidayni surtout wakka ban waalid bi nga xamante ne yonentu yàlla waaye waalid birul waaliday nag d'une façon générale waaw mu daal di koy bàyyi ci saasi ne ko man ngaa dem kooku sama baay la lim ma digal mooy naa la wacc allahu akbar waaw kooku xam nga lu ma digal mooy ma bàyyi la demal sa ñoñ mooy saa baay mu daal di koy fase ah, passage bi mu jógee bi mu nekkoon atabata daari atabata bu ñëwee na soppi atabata ah, bayti buntu kër gi loolu moo tax yenn ci borom xam-xam yi ne kon loolu képp ku ne loolu kinaaya man na nekk kinaaya fase ah nga ne ma c'est c'est c'est-à-dire hein nga ne ma c'est-à-dire mane la mooy bu dee nit ki dane hein mooy nit ki daa ñëw ne man soppi naa sama buntu kër wala mu ne sama buntu kër soppi nañ ko ba pare fekk mu yéene ci li nga xam ne mooy ak fase kooku fase day day day rob ndax lépp ci yéene yi la wallahu <laughs> taala alam léegi kon ndaw si sélection bi am na borom bi dindi na ko fi parce que xam ne ne kii moom kii moom naslu Ismaïl warul a jaare cim kii quoi cosa ak ak descendance am non non min xiiratil karami la te kii bokkul ci xiiratil karami saway <laughs> ñu daal di koy tegani nii mu ne wa tazawwaja minhum ukhra Seydina Ismaayilu alayhi salaatu wa salaam daal di denc beneen soxna ci seen ñoom seen biir waa Jurhum ndax ñoom kese fi ne <laughs> moo tax léeg-léeg en lii la ñu bari dul bàyyi xel waaw surtout man ñu bari duñ bàyyi xel yi Seydina Ismaayil amul woon suwaa feneen ah. parce que ñii la dëkkal ñii wa fi nekk buy denc ci ñoom la denc. waaye day sélectionné ñi ci takkoon leer na man xawaloon na amoon na ji ko yim gisoon ci moom waaye kam ngay gis nit laa nga koy denc nga gis ci moom ay jikko ba nga ci duggee nga gis contraire bi waaw nit moo nekk énigme li ma doon a mag ñu bari lii lañ dul bàyyi xel moo ñoom jamono ya nga xam ne dañ doon dund surtout dund ci village yi nga xam ne ñoom kese fa newoon ay dëkk yoo xam ne sa doomu bàjjen yi sa doomu euh, nijaay yi sa doomu nàngam yi ñoom ñoo xamante yéen ñoom ñëpp bokk fu dëkk ñoom kese seeni biir bu ñuy denc di dencante seen biir léegi nit ki nga xam ne moom dëkkatul ci ñoom ci ñoom la bokk mais dëkk feneen foo xam ne horizon yi daa gën a yaatu ñuy gis ñeneen nit gaa yi ne ko nag par force yow da war a denc ci ñun loolu ñàkk ñàkk yeewu la quoi loolu ñàkk yeewu la ak ñàkk xam àddina waaw naan ñoom diw ñoom diw mais ñoom diw ñi ngay wax foofu lañ xamoon loolu la ñuy def naan sa maam diw mais sama maam diw foofu kese la xamoon lan ngeen bëggoon même bu doon xamoon ne dëkk sàngam am na mais xamul woon ñooñu ñi mu xam mooy ñii moo tax seen biir lañ doon takkal nit ki nag du xam yeneen xam yeneen ñu ne kon ak yow fii kese ngay nekk quoi fàttale ko bii passé ñu doon wax ci brassage bi <laughs> voilà kon yooyu ay erreur la yoo xam ne. am na parents yoo xam ne noonu la ñuy def yàq seen diinu seen seen dundu doom ci noonu quoi parce que jaay ay affaire walla may kilifa may nangam bu ma waxee kenn waru cee teg baat non mais <laughs> il faut tegu quoi ce n'est pas que may kilifa rek lu ma wax noonu la c'est pas ça nul n'est infaillible kenn nekku fi maasum boo xamante ne lépp lu mu wax noonu la dañuy juum ma ne dëgg puso la li wolof yi wax. bu réeree cim pénc ñu wër xëy suba ba ngoon di ko jeex mënuñu koo gis fekk mbooro rahimahullah nee na ba koy nattale ci ki waxi wolof yi <laughs> mooy mag juum rek <laughs> waaw <laughs> waaw te moom puso bu réer la mag dina ko for gone dina ko for kon loolu nañ ci bàyyi xel mu dencaat keneen ci ñoom fa labisa anhum mu nekk ak ñoom Seydina Ibrahim fa labisa anhum Ibrahim ma sha Allah mooy mu ñëw fa ba li nga xamante ne ab jamono lu soob yàlla boo xam ne ñëwul fa ñëwaatul Makka su ma ginne ginnaaw gi ataahu mu ñëwaat leen baadu ginnaaw Abdullah falam yajidhu fekk fa Seydina Ismailu waaw ñëwati na fekkaatu fi doom ji ba léegi <laughs> waaw léegi fa daxala ala imraati mu dugg ci kër gi fekk fa as soxna fa saala anhu mu daal di laaj soxna soosee laaj ko ne ko sa boroom kër euh, laa doon laaj qaalat xoolal xoolal tontu yi ni mu wute xaalat mu ne boroom kër soxna si daal di koy wuyu ne waaw ne ko tontu ko ne ko xaraja yabtaghi lana comme li kële waxoon dafa génn utali ñu lu ñu dund xaala Seydina Ibrahim ne ko kayfa antum <laughs> waaw lii fii moom nu ngeen fi nekke wa sa'alaha mu laaj ko am an ayshihim ci seen dund wa hay'atihim ak niñ fi seenum nekkaay nekkin fii fa qaalat ndaw si tontu ko ne ko nahnu bi xayrin wa sa'a ñun de ci yiw lañu nekk akuk yaatu ay ay sant yàlla voilà xam ne du sant mukk lépp lu la yàlla def nga ndaaj sa bët ci leneen kooku du ma sa sant yàlla wala yeneen saa sant ne dee leen xool ñu ngeen tane bu leen jël seen bët yi daaj ko ci ñi leen féete kaw ci wàllu am amu àddina kese tout le temps dee xool ñu ngeen loolu ci ngeen mooy gën a yeey ngeen mën a sant xéewalu yàlla yim leen di dotti ci seen kaw yim leen defal mu ne ko ñun di ci yiw lañ nekk ak yaatu wa asnat ala allah daal di sant yàlla ci xéewal yim leen defal fa qaala sayna ibrahim ne ko alayhi salaam ma ta'amukum <laughs> ne ko lan mooy seen ñam fii mooy lan ngeen di dunde qaalat ndaw si ne ko allahmu ñun de moom ndawal waaw bokk da ci lu mu doon def moom Seydina Ismaïl alayhi salaam qaala fa maa sharaabukum te tamit waa Jurhum ñooñ daanaka loolu lañ doon dundee ah lan mooy seenum ndox lu ngeen di naan qaalatil maa ko ndox te mooy zam-zam bi qaala yeneen salaam ne Seydina Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ne allahumma barik lahum fil lahmi wal ne borom bi ah. ah yal na nga leen barkeel ci ndawal gi nga leen di jox ñu ciy dunde ak ndox mi nga leen di jox ñu koy naan di ko dunde Allahu akbar waaw ci riwaaya Ibrahim ibn Nafi' bi allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim waaw waaw <laughs> borom bi mu ne borom bi yal na nga leen barkeel ci seen ñam waaye ci seen naan waaw mu ne qaala nabi yonent bi ne am na ci riwaaye Ibrahim ibn Naafi mu ne qaala si Ibn Abbas ne qaala Abul Qaasim sallallahu alayhi wa sallam barakatu da'wati Ibrahim ne boo gisee Makka loolu mu yomb leen ndax ñoom ay ay ay boos lañ moo tax Makka même temps yonent bi saa saam metti woon na de mais gis nga waa Makka ñoom ndawal lañ xamoon moo tax gis nga keroog Badar <laughs> ñoom. gis nga ni teral ujaaj yi mais tamit ña fay ñëw waaye di di dund quoi <laughs> surtout kilifaay Quraysh yi moo tax keroog bi ñu dafa sàmmoonteeg lool gis nga l'islam ab noon ay noon lañu yoo xam ne dañoo génn Makka zaadahallahu sharafa ngir ñëw fay diine ray ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu moo leen taxoon a jóg seen màng moom lañ ñëwoon dañ koy récupérer bañ leen ne mucc nañu ne ñoo bañ dañuy continuer ñëw bëgg a fay l'islam ci ndigalul Abu Jahlin al-Mal'un léegi malgré loolu bi ñu jàpp ci ñoom prisonniers soixante-dix prisonniers yoneen saasam dafa dénk ñu leen jàpp ci lansaar yi waajiru na yiiw ñu yor leen ci yiiw waaw toppatoo leen moo tax Abu Aziz ibn Umayr di doomu Mus'ab di frère Mus'ab ibn Umayr mu doon wax ne moom keroog bokk na ci ñu jàppoon parce que ci yéefiru Quraysh la àndaloon mu ne moom lamsaar yi ko jàppoon dafa mujjoon am kersa ci ñoom quoi dafa vraiment dafa ruusoon parce que nee na man ñu ma jàpp ñoom parce que loolu amuloon prison buñ tabaxoon ku nekk ñu jàpp dañ koo dispatché séddale ko ci biir saxaaba yi ñu yeew la waaye pas yeew yu metti yooyu di la lépp loo bëgg ñu la koy defal ñoom moom prison moom à cinq étoiles wala mille étoiles lañu newoon nee na man man damaa demoon am kersa ci affaire yi parce que ñoom yàpp lañ ñu ma doon jox man maay prisonnier bi ñu may jox yàpp ak ay mburóob yooyu kantaa ñoom ñuy lekki tàndarma quoi <laughs> ndax loolu barakatu lan abihim abi abihim ibrahim mi leen ñaaraloon ci ndawal waaw ak ndox waaw ba léegi ndawal nga demal waaw xaashi xaaji Musa fële ca Makkatul Mukarrama Allahu tasriman wa takrima xam na ci dara waaw ak war xaashi mooy nag wu gëléem gu ndaw quoi waaw yàpp bi day nooy comme genre añu quoi ci wàllu xar <laughs> ni muy nooyee insha <laughs> Allah <laughs> léegi hein mu ne yonent bay saasaam nag kii bi qaala an-nabi walam yakun lahum yawma idin habbun walaw kaana lahum daa lahum fii yonent bay saasaam ne jamono jooju amu yoon pepp mooy Makka comme ay céréales ay yooyu ñoom amuñu ko woon waaw ay sha'ir orge mu ne walaw kaana lahum bu doon ne amoon nañ ko daa lahum fii Seydina Ibrahim alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam doon leen ci defal ñaanal barke qaala mu ne leen saa saam ne fa huma laa yaxlu alayhima ahadun bi ghayri makkata illa lam yuwaafiqa mu ne gis nga ñaar yooyu ndoxa jàpp kese nar koo jàpp di ko dunde laa yaxlu alayhima ahadun bi ghayri makka kenn du yem kese yem ci lool di ko lekk ñoom ñaar kese te bokkoo ci waa Makka zaadaha Allahu sharafa lu dul ne loolu du dëppook yow waaw mooy loolu du dëppook yow waaw waaw wéetoog bi lekk lool kese mooy sa côté santé man na laa bañ a jural yiw waaw moo daal ad yuhadu abu jahm bi mu ne laysa ahadun yaxlu ala al-lahmi wal bi ghayri makkata illa ishtaka mu ne kenn du des ku bokkul ci waa Makka ba nekk beneen réew di lekk ndawal yàpp ndawal yàpp ndawal yàpp lu dul na di am problème bu biir problème mu intestin di nga ko ama ah. <laughs> waaw ci xadiisu xoolal ndaw si xoolal ndaw si imaam alxaam na xajar mu ne yokku na nag ci xadiis bi nga xamante ne Ata ibn Sa'ib moom moo ko solo mu ne ndaw si na Seydina Ibrahim te ne moom la góor ne ko fa qaalat mu ne ko inzil rahimaka Allah fa'tan washrab ne ko wàccal góor gi dalal ñu wàccal nga dal tuuti bu ko defee ma servir la nga lekk naan qaala Seydina Ibrahim ne ko inni la astati'u an-nuzul ne ko man manumaa wàcc qaalat mu ne ko mais fa inni araka ash'ath afala ansil rasak wa udahdina <laughs> mu ne ko man gis naa ne da ngaa poussière mooy ndax ndax kii wam bi quoi euh, euh, voyage bi ni mu sore mais doo wàcc wàccal ma raxasal la sa bopp bi ndeysaan ma traité la sa bopp bi daal dina koy diwal ndax gis naa ne da ngaa kii poussière na de xaala leen Seydina Ibrahim ne ko balaa in shi'ta ne ko waaw bu la soobee nee na nag xoolal fii fa jaathu bil maqaam déglul fii mu andil ko al maqaam mooy lan mooy maqaam mu ne wa huwa yawma idin abyad misla al mahaar wa kaana fi bayti isma'il mulqan fa wada'a qadamahu al yumna wa qadama wa qadama ilayhi wa qaddama ilayhi shiqqa ra'sihi wala shaqqa ra'sihi wa huwa ala dabbatihi fa ghasalat shaqqa ra'sihi al ayman falamma faraga faraga hawwalat lahu al-maqam hatta wada'a qadamahu al-yusra wa qadama wa qaddama ilayhi ra'sahu ra'sahu faghasalat shaqqa wala shaqqa ra'sahu ra'sihi al-aysar fal-atharu alladhi fi al-maqam min dhalika dhahirun fihi mawdi' al-'aqibi wal-as wal-isba' waaw xoolal fii da nga taxaw bu baax <laughs> riwaay bi mu ne ndaw si bu ko waxee lool mu a ko waa bu la soobee nga raxasal ma sama bopp bi comme que daa poussière ne nga nee na ndaw si indil ko almaqaam almaqaam mu ne mooy lan mu ne benn xeer la woon boo xam ne bu ñu sànni woon ci néegu Seydina Ibrahim foofu la Ismaïl la ne woon benn xeer bu fa ne woon boo xam ne dafa weexoon tal ndaw si comme que nee na mënu la wàcc ndaw si nag ngir mu mën a yor bopp bi parce que il faut mu am lu mu teg tànkam yoor bopp bi ngir ndaw si man koo raxasal bopp bi côté boobu après beneen côté bi noonu mëndil ko xeer boobu tegal ko Seydina Ibrahima alayhi salaam jël tànk bi teg ko ci xeer boobu léegi nag ci la def mu def ci trasu dëggu tànk bi ak baaraamu tànk yi ndaw si raxasal ko wàllum ndejoor bi waaw ndax kii raxas ak ki ñuy wat ndejoor ki ñuy wat ak ki ñuy raxasal bopp kooku moo am solo mais pas ki koy raxas moom ndejooram xanaa mu féete ko ginnaaw bu ko defee mooy ndejooram nekk ndejooram waaye bii demewul woon noonu ndax dafa jengal bopp bi ci benn wàll bi mu tegal ko xeer bi mu teg tekki tànkam tànk bi def ci ay traces waaw mu raxasal ko wàll woowu wàllu ndejoor bi fa lamma faraga bi nga xamante ne nii nag ci la pare ci wàll woowu mu indi xeer bi yëkkati ko teg ko beneen côté tànk beneen côté waruwaay bi mu teg ci tànk bi waaw waaw mu teg ci li nga xamante ne mooy waruwaay bi tànkum ndejoor bi mu daldi koy noo càmmoñ bi mu daldi koy raxasal partie càmmoñ bi boppu ubbi hein mu ne nag loolu nag mu tegoon tànkam bi ci tànku tànku càmmoñ bi tamit mu teg ko ci xeer bi foofu beneen côté bi